a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah mawlaanaa nabiyullaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah ammaa ba'du fa yaquulu allaahu azza wa jalla fi suuratil baqara ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wala taakulu amwaalakum baynakum bilbaatili wa tudlu biha ila alxukkaami litakulu fariqan min amwaali nnaasi bilithmi wa antum taalamuun suñu boroom tabaaraka wa taala wax ci laayaab téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mu ne wala taakulu dangal la di xaraamal te di leen amwaalakum yéen way ngëm yàlla yi bu leen lekk seen alal yi mooy lan mooy seen alalu mbokk yi voilà ndax al miraatul al miraatul mu'min aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ji mooy ki nga xam ne mooy seetoom te mooy loolu nag nga xamante ne loolu la moo tax mu ne lekk googu ngeen di lekk alalu ñeneen ñi waxul sax gi ngeen di lekk bu leen lekk seen alalu ñeneen ñi waaye seen alal yéen ndax lan jullit bi ju boroomu jullitam mooy mbokkam mooy mooy bu bu bu dee jaar na yoon ñoom benn rek lañ war a doon de kon wala taakulu ngal la waay bu leen lekk de am waalakum li nga xamante ne mooy seen alal yi de mu ne kon bu leen lekk seen alal yi seen diggante mooy lekk seen alalu mbokk yi baynakum seen biir bil baatili ci neen loolu nag mooy la mooy nax nit ki daal di lekk alalam ci richwa ci li nga xamante ne moo xam corruption la wala nga lekk alalam ci loo xamante ne nii moom sew bu ko neexu ko wala mooy nga daal di koy dupe daal di koy nax daal ba ni nga xamante ne fii mu ne noon ngay ndóofi alalam waaye comme ngoo xamante ne rek. dangaa këf alal ji daal di daw wala nga daal di sàcc alalam mu ne loolu bu leen ko def waaye it yi nga xamante ne sax waa ji nee na da cee d'accord loolu da mu nekk baatil alhamdulillah nit ki manu la ne non man nag garaawul quoi mooy njaayum riba mi man d'accord naa ci moom it d'accord naa ci ku nekk gërëm na ko ah kon nag affaire bi kon garaawul quoi ñu de déedéet manu a gërëm loo xamante ne ni borom bi tabaraka wa taala daf leen ko xaraamal comme li yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon ne kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa wa walaw balagha mi'ata shart ne mu ne bépp charte boo xamante ne ni nekkul ci téere bi yàlla loolu de moom neen la même bu dee ne dafa mat li nga xamante ne nii mooy téeméeri charte loolu ma son nañ ko fee gis kon mu ngi noonu manu ngeen li borom di xaraamal nga naan ñun dëppoo nañ ci dee déedéet kon walaa taakulu kon nangal la waay bu neen lekk ne am waalakum seen alal yi seen biir di lekk alalu ñii di lekk alalu ñu ci des ndax nit ñi parce que yow daal yaa ëpp ay ay ay ay ñoo xam bi amwaalakum baynakum seen diggante bil baatili ci ay neen ak li nga xamante ne mooy ay caaxaan ba pare nag wa tudlu biha ilal hukam ngeen daal di jël alal jaak dossier ba gaaw nag yóbbu ko nag ca juge ba ngir nag wan gaay ne fii mu ne yow da ngaa am dëgg quoi moo tax yow tu ne fuis tu ne fuis pas la justice yow doo daw justice nga ñëw ndax nit ba pare daal di jël alal moo xam suufam la ndax yow gaay yi sa waay am nga ñoo xam ne impôt domaine am na ñoo xamante ne nii ñoom ñoo lay jàppale nga am ay kayit yoo xamante ne nii moom lañ lay naan yaa ko moom te yow ci sa bopp yaa gën a xam ne moo moo ko nga xam ne amoo ko moo moo ko waaye nag bon comme que xam ngay avocat te leer la ne yow de toute façon yow gars yi comme que yaa gën a siiw waa ji moom amul doom ba tànk bés yaa am avocat yu baax yi bés bu ngeen demee ca tribunal bu ñuy comme niñ koy waxe chez lay layikaar <clears throat> boo fa demee yow yaa ëpp li nga xam ne aw lay gina mën a wax gina éloquent gina mën a daal plaider waaye même bu dee réewum jullit la naka noonu yow <clears throat> waa ji fekk waa ji moom boo da ngaa jël alalam ne amul preuve boo xam ne moom lay indi na yow mii alalam nga lekk yow moom leer na la alamam nga lekk waaye nag nga daal di falsifier defar say document waaye parce que yow yaa gina a mën a wax waa ji yaa ko gina a éloquent comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon ne amaana kenn yéen ñii ñëw di ñëw ma leen di atte kenn ki gën a mën a gina a mën a gën a éloquent gën mën a défendre ay position am ci keneen ki waaye na ngeen xam ne képp koo xamante ne nii dama dagg àqu nit daal di koy jox na xam ne safara laa dagg li nga xamante ne moom laa ko jox de voilà nga ñëw gin ko mu ne kooku safara laa ko laa ko laa ko jox voilà mooy ñëw naan bon man sax liy wane ne maa am dëgg yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam moo ma atteel mu ne déedéet ndax moom de li ci feeñ li ngeen feeñal rek moom lay nekk loo xam ne moom lay atte kon nag mu ngi noonu le kon nag bi watutlu biha ilal hikk hokkaan ngeen yoor affaire yi nag yóbbu ko ci ña nga xamante ne ñooy kat yi li takkulu te dara deful taxul ngeen def loolu la bi ngeen di yóbbu dossier bi ca juge ba ak ki nga xam ne mooy attekat bi taakulu ngir ngeen dóof ta mën a lekk fariqan benn mbooloo ci yéen minam waalin naas yi wala boo ngeen lekk benn wàll ci alalu nit ñi loo xam ne moom nga ronqat ci moom ci suuf bu dee suuf la wala ci alal joo xamante ne nii nax nga ko ba pare nag bëgg gëm gëmloo juge bi ak ñiy àtte daal ndax yow yaa dàq wax yaa dàq plaider te yaa ëppee avocat léegi nag bu ko defee ngeen lekk benn wàll ci alalu nit ñi ci loo xamante ne nii bil baatili loolu moom ci teguwul ci dara lu dul ci caaxaan de léegi nag mu ne non bil ismi ci bakkaar voilà di tàkkulu ngir ngeen lekk am waalakum am waala am waala na am waali li tàkkulu fariqam xam am waali naas ngir ngeen mën a lekk yéen kuréel googu gële wala ñiy def lool ci yéen mooy am loo xomp am loo sàcc ci li nga xamante ne benn wàll ci alalu nit ñi bil ismi te tefu ngeen ko nag ci dara ci tooñ la lalu dee mooy tooñ ak bàkkaar wa antum te yéen na ba ngeen koy def yéen gën a xam ne amu ngeen dëgg waaye avocat bi nga xam ne cheelee lay kaar moo lay plaider moom bu mu fi ne waxoon nañ la ne la suñu nit yi jamono ñoom foog nañ na li borom bi tabaaraka wa taala di xaraamal il suffit moom daal bu buñ ko defee ci luwaa wala boog mu nekkum métier rek day wane ne loolu dagan na kallaa summa kallaa summa kallaa déedéet mukk mukk mukk mukk waaye mukk ba ba ba ba juróom-ñaar mooy ne loolu manu la nekk loo xam ne borom bi xaraamal na ko manoo koo defu métier loolu sax dafa xaraam mooy ne nekk avocat baaxul non mooy nekkal avocat di défendre dëgg waaye bu dee ne yow da ngaa ñëw ñu jox la dossier yoo xamante ne ne yow yaa gën a leer ne waa ji moom la ñu moom moo tooñ voilà moom moo tooñ waaye nag comme que dóor na ci taabal ji lu cher yow nga daal di jël dossier bi ne waa yow bii moom mën naa cee gagner ay millions léegi nag nga ut waa yow yëngal sa cabinet bi ndax gars yi waa yow yow moom gars yi am nga Renault benn baron nga fii ci yi nga xamante ne nii mooy tribunal bi nga xamante ne mooy cour d'appel bu Paris wala bi nga xamante ne Los Angeles wala New York wala Dakar léegi nag yow nga daal di def noonu ngir gars yi sa waa ji nga xam ne moo tooñ moom mu gañe procès bi loolu boo ko defee ñu lay woowe ay acquittement nag way waa ji moo di gëriyee na la leer na yow moomu bokk nga ci tooñ gi kon nag wa antum te yéen taalamuun a yéen a gën a xam ba ngeen di yóbbu dossier ba que ne yéen ñii yéen a tooñ ba bare ngeen bëgg tooñ nit ñi lekk alalu jàmbur yi ci tooñ mu ne nag yasalunaka lii nii boroom yonent suñu boroom tabaaraka wa taala di wax <coughs> benn mbir la moo xamante ne nii dafa am ci bi da am ñaari saxaaba radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamante ne nii noonee <coughs> la ko mufassiruna yi rahmatullahi alayhim di waxe mu ne dañoo ñëw di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa naan ko mais lan mooy ndayu moo lan moo tax weer wi buy tàmbali nekk loo xam ne day tuuti après di di di avancer par ndànk-ndànk di yaatu di yaatu di yaatu di nga xam ne noonu lay mage après muy wàññeekuwaat léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu la ñu laaj suñu boroom tabaaraka wa taala daldiwul ñëw tontu leen ca loolu le ndax loolu du lool moo leen amal njariñ lépp njariñ mooy lii nga xamante ne nii moom lay tontu moom boroom bi tabaaraka wa taala loolu nag mooy nga laaj mbir moo xamante ne nii yow li ngay laaj amalu la njariñ wala njariñ la lu néew la par rapport ak leneen loo xam ne waroon nga koo xam ci loolu le ñu leeral la loolu lële bàyyi laa tontu ca la nga doon laaj loolu lu ama am solo la fii xamul danaan waa génnul li nga xam ne moom lañ ko laaj dee daa xam ne kii kat tontu ko ci lii moom moo ko pool solo ko muy xam weer yi mooy lan moo tax weer wi di génn di tuuti jékki di yaatu di yaatu jékkiwaat dem den dootu ko gis loolu mooy wàccu waayu weer yi suñu boroom tabaaraka wa la loolu nag mu muy leeral fii moom la waa balaaxa nga xamante ne nii ñoom ñooy toppatoo rhétorique arab muy li nga xam ne wax ju rafet ci arab ak li nga xamante ne ni ñuy tëggee kàddoog yoo yële moom la ñuy woowe uslubul hakim mooy wax yi nga xamante ne tontu yi nga xamante ne expression yi nga xamante ne nii ku xereñ moom moo koy wax ndax xam ne kii di laaj kat moom li muy laaj jamoo gënul ci moom léegi mu tontu ko loo xam ne moo ko pël njariñ foofu loolu la borom bi def nii mu ne yasalunaka ñoom dañu ngi lay laaj anil la ci weer yi seen bërëb ak seen wàccuwaay lan moo tax ñuy toll nii di tuuti yëkki di yokku di yokku ba noonu le léegi nag suñu borom ne <clears throat> qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa yawma hiya mawaqitun linnas nee leen ne wal hajj nee leen ne weer yoo yële tontuwu leen de ci phénomène phénomène ki li nga xamante ne nii astrologique bi wala yoo yële li nga xamante ne nii mooy Eh, eh, wàccuwaay yi ni nga xamante ne rotation weer week ni muy daweek yooyu waxu leen ci loolu ndax loolu du moo leen a njariñ mu ne qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya gis nga weer yi de moom daa am lu muy jariñ mawaqitun linnas boroom bi moo ko def ngir nit ñi man ci di natte mu ay waxtu yi nga xamante ne nii moom la ñu war a xamee seen julli bu jotee seen waxtu yu julli yi yi nga xamante ne nii ñu ngi koy xamee waaye noo ci weer yi voilà weer yi dañuy xam ne weer wi tëru na wala tëruwul ne nii wala jàll na mooy daa am yu bari yoo xamante ne nii ay jaamu yàlla comme koor gi nii ak li nga xamante ne mooy aj yooyu yëpp ci weer wi la daal di aju ndax bu dee ne da ngeen a sànk li nga xam ne moo jëm ci wàllu weer comme ni nga xamante ne nii suñu doomu jamono noonee lañ ci sàggane loolu moo tax ngay waral lii xew koor gi nday ñëw kenn nga gis wuute yi du wuute mazhab de kii jàpp na ni déedéet parce que dañu ko lijjanteetul wàllu weer wi nga gis moom ñu bari ñoo xam ne bala ñoo diittewu affaire weer rek ñu ne suba la koor gi wala tabaskee ngi jege léegi nag yeneen weer yépp ci at mi ñu daal di koy sàggane ba moo tax xamatuñ ci dara nga gis nag fu wuute jaaw féewaloo yi ku nekk di xëcc jëm sa moroom te ndax loolu bu ñu jàngoon nekkoon ci li nga xamante ne nii moom la leen yonent tegal bu ñu ci nekkoon loolu de la kaana xayran lana loolu de moo doon gën ngir ñun waaye fi lañu ko dégg topp yeneen nga xamante ne ci càggan tax na bari na ci jullit ñoo xam ne boo leen ne woon tey ban weer la ñu nekk ci weeru jullit xamuñu ko man at xamuñu ko waaye nga ne leen limal leen ma weeru jullit yi manuñu ko walla yaazu billah alhamdulillah suñu boroom nag ne kon hiya mawaqitun linnaas ne borom bi tabaraka wa taala da koo def ay dëxil yoo xamante ne nii ci la ñuy xame